wa axbarani abdurrahman ibn malikinil mudliji wa huwa ibnu axi suraaqata ibn malik ibn ju'shum anna abaahu axbarahu annahu sami'a suraaqata ibn malik ibn ju'shum yaquul kon imaam ibn Shihab mu jële ko ci Abdurrahman di doomi Malik al-Mudliji bokkoon ci waa Banu Mudlij mu ne ta moom di Abdurrahman bi moo nekkoon doomu frère Suraqatu ibn Malik ibn Ju'shum radiyallahu anhu wa ardaa anna abaahu kana baayam di Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum axbarahu moo ko nettali annahu ko ne moom mooy abdurrahman ibn malik ibn juhshum mu jële ci baayam baayam ne man dégg naa sama fi mooy comme frère dégg na magam di suraaqa ibn juhshum di nettali ne jaa'anaa rusulu kuffaari qurayshin yaj'aluuna fi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakrin diyatan diyata kulli waaxidin minhumaa liman qatalahu aw asara mu ne moom suraaqatu ibn maalik mu ngi tuddoon suraaqa ibn maalik ibn jonshum moom histoire fii la commencé muy ci mu ngi commencé ci hijra foofu lañ ko xame moom bokkoon ci waa Banu Mudlij spécialiste la woon ci wàllu empreinte ak topp atar muy jeexitalu tànk géléem walla yu nit jaar ci désert bi lu mu ñàng-ñàng da koy trouver moom Suraaqa mu ne moom Suraaqa kon ci riwaayu imaam al-Buxaari bi rahimahullah mu ne jaa anaa dikkal nañu rusulu kuffaari Quraysh émissaire ay yonentu ñoo xam ne waa Quraysh ñoo leen yónni ay ndaw yu waa Quraysh yónni yaj'aluuna fi rasuulillah di def ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa abi bakr ak àndandoowam bi mu àndal génn Quraysh di gàddaay dem madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam diyata kulli waahidin minhuma liman qatala man qatalahu aw asara ñu daal ñoom bi ñëwee la lañ def Quraysh gis nga yiñ jël <laughs> dañu yónnee mooy liñ waxoon sànq dalil yaa ngi ndax dañ ne woon si duñu wax lu dul ci dalil insha allah mooy le fait que dañu yónnee fu nekk ci dëkk yi surtout yi nekk ci yoon bi ngir bu fi bu fi bu ngeen leen gisee jàpp leen leen wala ngeen wax leen yéen ngeen fexe leen jàpp ndax lan ñun dañoo teg mu ne dañoo teg diya muy indemnisation yoo xam ne neexal mooy neexal neexal sax la yoo xam ne ñu ko teg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Seydina Abu Bakar ku nekk nag ci ñoom waaw liman qatalahu pour képp ku ñu ko rayal wala nga jàppal ñu ko prisonnier kooku di nga am neexal yi ñu teg Allahu akbar moom Suraaqa mu ne radiyallahu anhu ndax mujj na tuub temps yi nag tuubagul woon mu ne fa baynama ana jaalisun fi majlisin min majaalisi qawmi bani mudlij id aqbala rajulun minhum xatta qaama calaynaa wa naxnu juluusun fa qaal yaa suraaqa inni qad ra'aytu aanifan aswidatan bissaaxili araaha muhammadan wa asxaaba radiyallaahu alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala wa ardaahuma mu ne Suraaqa ne man benn bés nag bu ma toogee nekk ci samay ñoñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam bala ñu àggale bi muy génn comme xadis bi ñu ne woon bu yaa Aysa bi ñu doon gis fan yi dane ci fin bi foog naa dama doon naa ko wax mais dama ko sote woon mu ne wan talaqa ma'ahuma Aamir ibn Fuhayra wa daliilu fa axada bihim tariqa as-sawaaxil looloo jeexaloon xadiis boobu mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci lañ joxe rendez seen jib bi ngir ci suba ga ca troisième guddi ga bañ fa buñ fa newee ba pare mu indil leen seen warwaay yi ñëpp ngir ñu daldi dem mu ne mu daldi ba ñu ñëwee ci rendez ba ca suba ga moom jib mi Abdullah ibn Urayq nee na mu ànd ak wan talaqa ma'ahuma mu ànd ak yonent bi alayhi wassalaam ak Seydina Abu Bakar Amir ibn Fuhayra Amir ibn ànd ak ñoom ci gàddaay bi imaam Ibn Isaaq mu ne dafa ànd ak ñoom ngir doon leen liggéeyal doon liggéey doon leen liggéeyal ci yoon wi mu ne wan daliilu ak ki nga xam ne mooy ki leen di guider di leen yóbbu muy ibn al urayqit boobu mu ne fa axada mu daal di jël bii mu jël jëlal leen lan la jël tariqu sawaaxil bi yoon yi nga xamante ne nii mooy tefes jaar ñoom tefes mu jaar ñoom tefes ñu daal jël yoonu tefes yoonu tefes yi daal di dem moo tax Suraaqa ne euh, benn bés kon wax nañu ne waa Quraysh kon dañoo indi lan ay gaay yoo xam ne ñoo wër ci dëkk yi ngir di wax tribu yi ak arab yi dëkk kaw kaw yi dëkk ci àll bi wax leen yi ñuy seet te nag lañ ci teg te lii xam nga mooy la mu ngi mel ni tey Euh, ñu ne woon teg nañ un milliard d'euros wala douze milliards ngir ñu leen indil yow nga nekk ku ñàkk te am doole am mën a mën a surveiller mën a def ay recherche ngir nooy def doo bàyyi occasion bi da ngay utiliser loo man sa moyen ngir nekk ki nga xam ne yaay gañe pactole boobu di dë alal ju bare noonu moom Suraaqa mu ne kon benn bés bu ma toogee ci sama waa ñoñ di waa Bani Mudlij fekk nag kuffaaru Quraysh ni ñëw leen wax leen lool nee na benn bés rek ah am ku ñëw fekk maa ngi toog min majaalisi qawmi Bani li nekk ci sama suñu grand place suñu waa dëkk suñu waa ñoñ di Bani Mudlij mu ne il aqbala ni ñu tooge noonu rek il fujaiya la kenn daldi fëll jóge na le rajulun minhum bu bokk ci waa Quraysh wala boog bokk ci waa bu bokk ci waa banu Mudlij pas waa Quraysh mais ku bokk ci waa banu Mudlij hatta qaama alaynaa ñëw ba taxaw fekk ñu fi ñu toog di waxtaan mu ñëw taxaw wa nu julus te ñun ñu ngi toog fa qaala mu ne yaa Suraaqa mu ne yow Suraaqa xam na ne moom mooy ki nga xamante ne nii te information yi tas nañ tasaaroo nañ Quraysh joxe nañ alerte alerte nañ fépp avide de recherche tas na bu doon tey def nañ ko ci média yépp télévision yi fépp seen foto tey bu doon tey noonu la def waa ji ne ñëw ne fekk leen fi toog mu ne ko yaa Suraaqa ndax xam na ne Suraaqa mooy ki nga xam ne mooy le spécialiste ci seetaate moom spécialiste la ci trouver ku ñuy seet moom tey comme PJ comme police judiciaire yooyu moom daanaka loolu la doon liggéey moom loolu la manoon spécialiste ci empreinte asar jeexitalu tànki nit wala gëléem ak yooyu muwàññil mu ne waa ñëw ne ma yaa Suraaqa ne ma yow Suraaqa inni dëgg-dëgg man kat qad ra'aytu anifan aswidatan bis-saaxili araahuma Muhammadan wa ashaab radiyallahu alayhi salaatu wa salaam wa radiyallahu mu ne man ah Suraaqa man gis naa léegi ci tafes ay silhouette foogu ma leen nag ñi ma séen ñi ñooñu daal man foog naa ni ñooñu araahuma gisuma ñu dul ne ñoom ñooñu Muhammad la mi ñuy seet alayhi sa yu waa Quraysh di seet radi alayhi salatu wasalaam wa asxaabahu ak saxaabaan mi mooy ñi mu àndal la ci jublu fii wa asxaabahu kan la àndal seydna abu bakr amir ibn fuhayra ak abdullah ibn urayqit muy ñett moo tax ci riwaay imam nisab abdullah ki eh, eh, ñaari gëléem yooyu mooy ne xam nga ñaari gëléem la yonent bi alayhi salatu wasalaam ak seydna abu bakar yoon amir ibn fuhayra Seydina Abu Bakr moo ko supporté dalil bi muy ki leen di guider moom soxlawul di yor loolu moom yor na moom moom moom moom l'homme de l'homme l'homme de la moom spécialiste la du ñëw naan ma yaa may liggéeyloo jox ma matériel déedéet dafa yor matérielu boppam moo tax mu ne man gis naa ay matuwaay jumtuwaayu boppam la yor moom uray tëj ndax loolu mooy liggéeyam mu ne woon gis naa ay ay ay nit yoo xam ne ay ay ay yoo xam ne man daal gisuma lu dul ne Muhammad la war a doon ak ñi mu àndal alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala an abi bakr wa amir ibn fuhayra git bi nag am nañu ne mujj na tuub am nañu wax loolu euh, que mel ni kii euh, Euh, euh, euh, bu ma juumul ki ko wax mooy abu umar ibn abdil bar al andalusi kon wa asxaabahu ak ay àndandoo wa man daal gisuma lu dul ne ñoom la ñi ñuy wër radiyallahu anhum qaala suraaqa suraaqa ne nee na ma ne <laughs> fa araftu annahum hum ma xam ne waa ji ñi mu ne ñoom la gis ñoom la fi mu ko waxee xam naa ne ñoom la kon waaye pattol bi dafa rëy de li ñu teg ah dafa rëy fa qultu lahu ma ne ko innahum laysu bihim walakinnaka ra'ayta fulanan wa fulana intalaqu bi ayunina Suraaqa nee na ma ne waa ji non moom bi waa ji waxee xam na ne ñoom la mais quand mu fexe nax mbooloo mi wan leen ne du ñoom ndax dafa bëgg li Quraysh teg mais diee dafa rëy saa jëléem saa jëléem ci jamono jooju laa ilaha illa mu ne ma xam ne ñoom la mais ma ne ko non non ñi nga gis du ñoo ñoo ah. déedéet déedéet non ñi nga gis mooy fulaanan wa fulaanaa ñi nga gis daal mooy diw ak diw nga gis intaliq intalaqu bi ayunina ñoom intalaqa bi bi ñuy dem fii lañ ñu romb wax naa la ne riwaaye bi imaam ibn ishaq daal dina koy solo imaam ibn ishaq nañ ñëw moom ci li mu wax imaam ibn ishaq dane xaddatani az-zuhri imaam az-zuhri moo ko sol moo ko nettali qad sarraha sama leeral na ni da ko dégg anna Abdurrahman ibn Malik ibn Ju'shum haddatha kene Abdurrahman ibn Malik ibn Ju'shum moom moo ko nettali muy même càllale imaam al ndax imaam ibn Shihab dane lan axbarani Abdurrahman ibn Malik al Mudliji an abihi mu jële ci baay moo Abdurrahman boobu an ammihi mu jële ci baay te xam ndax ki ko nettali moom frère frère Suraaqa moo ko jur mu jële ci bàyyi xam di Suraaqa ibn Malik ibn Junshum imaam ibn Isxaaq mu ne lamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min makkata muhaajiran ila al madina ja'alat qurayshun mi'ata naaqa liman raddahu alayhim moom imaam ibn Isxaaq ci riwaayaam bii muy riwaaya boo xam ne bu wér la mu ne euh, bi nga xamante ni ci la yonent bi aleyhi wassalaam daal di génn Makkatal Mukarrama di gàddaay dem Madinatul Munawwara mu ne Quraysh dañoo teg mi'ata naaqa sans giléem li man raddahu alayhim pour képp ku delloo si yonent bi alayhi salaatu salaam jàppal leen ko ëndil leen ko xaala moom suraaqa ne fa baynaa ana jaalisun fii naadi qawmi mu ne benn bés bu ma toog sama ci sama biir ñoñ yi ci seen grand place yi waa Banu Mudlij mu ne id aqbala rajulun minna am ku bokk ci ñun waa banu mudlaj mudlij daal agsi fekk si ñu xatta waqafa ba ni muy taxawe wallah maa ngi wàcc yàlla laqad ra'aytu rakbatan thalaatha marru alayya aanifan inni la araahum muhammadan wa asxaaba mu ne maa ngi wàcc yàlla ne gis naa benn ñetti convoi mooy ak convoi la ñetti warwaay mooy ñoo xam dañoo war yor ñetti gëléem waxoon naa la Amir ibn Fuhayra Seydina Abu Bakar a ko supporté yonent bi alayhi salaatu a ngi yor bosam Abdullah ibn Urayqit mu ngi yor bosam moom mu ne man gis naa ñetti nit marru alayya anifan romb nañ ma séen naa leen romb nañ ma léegi inni man gisuma lu dul ne Muhammad la alayhi salaatu ak asxaabahu ñi mu àndal radiyallahu anhum ci riwaay bi mu ne qaala fa awmatu ilayhi bi ayni anuskut <laughs> nee na ma xool ko ci samay bët def ko signe ci samay bët pour wax ko ne ko noppil information bu bu riche nii te baaxe nii te am solo noo koy waxe ci biir mbooloo mi doo bàyyi ba ma wéet nga ne ma Suraaqa <laughs> inni uridu an axluwa bik <laughs> comme si la ko wax <laughs> la koy wax ciy bët nee ma koy wan ci samay eh, eh, eh, bët di ko xooli bëtun ay mëna noppil an scoot waaye noppil lii noo ko mën a wax kay xanaa kay yu mel nii comme que même gis nañ ci riwaaya imaam al Buxaari bi dafa ñëw ne yaa Suraaqa yow Suraaqa mooy ne kay Suraaqa bët bi mu koy xool bëtu noppi teew manuma woo ba ma ñëw ci pet nga ne ma lii ak lii nga gis nee na kon ma xool ko ci bët def ko signe muy wan noppil su ma ginnaaw gi nag ma ne pour pour pour sànni ñeneen ñi ñi nga xam ne ñoom it ah alal ju toll nii nag ñoom it soxla nañu ko ah surtout àll bii ñu nekk ci dëkk yi village yi innamahum banu fulaan non ñoom waa kër diw la yabtaghuna dallatan lahum daa am seen lu réer moom lañuy seet moo xam gëléem bu réer bëy yu réer xar yu réer loolu lañuy seet mais duñoo duñu duñu yow ñi nga gis du ñooñu du du du du Seydina Muhammad alayhi salaatu wa ak ñu ànd doom yi xaalaw nee na waa ji ne laallahu ah waaw comme que loolu nga wax waa amaana kon amaana amaana li nga wax nii kon noonu la ah summa sakata nee na ginnaaw gi mu noppi waa ji noppi xaala summa makastu qalilan Suraaqa nee na ma toog ci mbooloo mi tuuti summa qumtu fa daxaltu bayti ma daldi di jóg dugg sama kër summa umirtu amartu boog bi farasi fa quyida lii ila batnil waadi nee na ci saase ma dugg sama kër daldi digal nañ ma waajalal sama fas nu mu gën gaawe nee biñ ma ko defalee ma daldi utali utali nu mu gën a gaawe xur wi ma waaji ne foofu la nekk wa amartu bi silaax yi laata may génn nag ma daldi mu ne noo fa quyidal yi ilaa batnil waadi ñu daldi ma koy takkal ci kiiwu xur wi ci diggu xur wi wa amartu ma daldi digal joxe digal ne nañ ma waajalal bi silaax yi sama ngànnaay nañ ma ko waajalal mooy waa këram di ne bi mu ñibbisee bi mu nu mu gën a gaa jóge ca mbooloom waaye dafa toog tuuti ngir dàq soupçonné ñoom lay toppi ñi waa ji wax nii ñoom lay toppi toog tuuti toog ba gaa yi fàtte lool mu daal di jóg dem këram ne defaral waajal leen ma sama fas sama jaasi it bu leen ko fàtte nee na fa uxrija lii min duburi xijrati yi ñu génneel ma sama fas génneel ma ko ci sama ginnaaw kër ndax bu jaaree ci bunt bi ndax dëkk yi en général euh, pénc mi mooy nekk ci digg bi buntu kër yëpp di joxe ci pénc mi mais day am buntu sarale ca ginnaaw buntu ginnaaw boo xam ne man nga fa jaar kenn du la gis nee na ñu daal di may génneel sama fas wu niñ ma waajal min duburi xujrati ca sama ginnaaw néeg lañ ma ko génneel ah, mu ne bi ñu ma kiiwee nag summa axadtu qidaaxi lati astaqsimu biha ba léegi ñu ngi ci riwaaye imaam ibn Isxaaq rahimahullah mu ne ginnaaw gi ma daal di jël nag sama yi nga xam ne mooy yooyu pilo face yi dañu yoroon seen yooyu yuñ doon de yuñ doon defee pilo face buñ bëggee tukki dañ doon jël ay naam ak ay laa ay oui ak ay non def ko ci benn ñaaru këll wala boo xam ne récipient boo xam ne duñ gis ni dañ ko yëngal après ay oui non yu bay après yu yëngal jël benn bu dee oui ñu xam ne lool mooy sa voyage bi nar naa dina neex mën ngaa dem bu nee non nag ah nga bañ a dem moom nag yu mel noonu la indi nee na ma indi summa axadtu qidaahi ma indi lati astaqsimu yi nga xam ne moom laay defe loolu pilo face yooyu nee na summa ntalaqtu ginnaaw gi ma dem après mu génnee yooyu noonu mu ne fastaqsamtu biha bi ma defee lool nag mu ne fa xaraja sahmu alladhi akrahu akrahu laa yadurru mu ne nag bi may def pyrophase pour xool ndax sama dem gii moom dinaa fa dina baax ci manam jéem oh sax mu léeg-léeg dañ ko doon def ci ay sax mooy dañuy mooy yooyu ñuy xeexe benn ay ay bant bant yooyu nga xam dañ ciy def xëy gis ko sànni nee na ci lañ dañ ci takk di ciy takk laa yoduru kii mooy naam yeeg waaw yi nee na mais bi génn. mooy bii wane ne laa yadurruhu bi ma bëggul woon mu génn mooy ne ma bu ma demee yi lii may def du lor alayhi salaatu wassalaam wa kuntu moom mu ne waaye man kuntu arju an aruddahu ala Quraysh man dama bëggoon delloo ko Quraysh waaye nag bi ma defee sama sama kii nga xam ne moom lañ xame suñu xërëm yi di ñuy def o oh, suñu aada gi mbir mi nee na ma du baax du ko lor mais man nag damaa bëggoon indi jàpp ko nag indi ko Quraysh fa axudul mi'ata naaqa bu ko defee saa ginee miñ ne ko indi nga am ko man ma daal di koy am man Suraaqa mais malgré lool nee na mooy tentation waa yow bu xoolee ne pourtant nee nañ ko yow boo demee doo fa jële dara mais tentation mi'atu naaqa mi'atu naaqa a guinéen ci ku mel ni Suraaqa am ko waaye je deviens l'homme le plus riche de de de Banu Mudlij xanaa samay souci jeex problème kenn dootul xalaatati dootuma xalaatati ñàkk c'est fini te boo moyul samay doom mën nañ ci teraanga la boo xam ne day law ba ci samay sën. yow moo tax tentation boobu daal di koy jàpp nag. mu ne waaye malgré loolu daal moom man daal loolu laa bëgg farakibtu ala asari ma daal génn topp ci nee na fa noonu la def génn daal di koy topp léegi buñ delloo ci riwaaye imaam al Buxaari bi rahimahullah mu ne bi mu waxee ne gaa yi eh, ne waa yow ki nga gis du ñoon diw laak diw fii lañ jóge léegi romb nañ ci suñuy bët lañu romb dem di seeti lu réer nee na ma toog tuuti ma génn summa xumtu leena ma jóg fa daxaltu ma dugg sama kër fa amartu jaarat jaariyat yi sama xale su jigéen ji may liggéeyal sama kër ma ne ko an taxruj farasi ne ko tuxrij ne ko génneel an taxruja bi faras yi mu génn ak sama fas na ma ko waajalal waya mu ne min waraa i akama dafa nekk ci ginnaaw benn dun mooy benn genre dun dun dun benn dun boo xam ne fal nekk nee na ma daal ko ne ëndil waajalal ma sama fas wi boo waajalee nag nag ma ko téyel fa tax bisaha alayya nag ma ko téyel ba ma ñëw wa axadtu rumhi ma daal jël sama xee fa xarajtu bihi min dhahril bayt ma génn yékki fas wi jaar ca gannaaw buntu ba ca sama kër ca buntu sarala ah nee na nag ma daldi gaawantu nee na fa xatattu bi sujhil ardi wa xafattu aaliya nee mu daal di def ndànk jël rumxu bi muy eh, nu mu tudd rumxu bi nee ma daal di koy defar ba mu baax daal di koy denc dugal ko ci am mbaram ndax lan ndax ñu génneel ko ko ca gannaaw buntam ndax bëggul mu siiw buñ gisee mu yor jaasi waa bunt bi gaa àddi kii bi mbooloo man na jekki rek dugg si moo tax mu ne fa xatattu ma daal jël sama jaasi jooju téye bu baax ci suufam téye ko ba mu dëgër moom sama xeej boobu xeej bi boobu après ñu génneel ma sama jaasi yu noonu ngir ma sol ko mooy jaasi bi nga koy dugal xeej fi nga koy dugal koy kinaanam moom ngay dugal sa ba pare teg def fi say flèche am yooyu loolu la nekk di wax nii moom la expliquer naan fa xatattu bi zuccihi wa xafattu nee na ma def loolu jël ko def ko naan defar ko ba mu baax dugal ko nag daal koy wékkoo ndax day bañ gaa yi yëg ko wala bàyyi gaa yi gis ko di soupçonner dara nee na nag bi ma defee noonu ba dem ba jël sama fas woowu nee na hatta ataytu farasi farakibtuha ma génn kër gi ndànk ginnaaw bi ma defaree sama xeej bi ba defar ko ba jël ko génn dem fa dune ba mu nekk nee na ma daal di fa rakibtu fa rakibtuha ma daal yéeg ci sama fas wi mu ne fa rafaatuha ma gaawantu taqarraba bii mu gaaw xatta danawtu minhum ba ni nga xam ne ci laa leen di jege dab leen nag ñoom ñoon léegi bi mu leen dabee nan la deme ndax moom am na lim bëggoon ak lan moo fa xew